أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ñu tey ñu ñëw ci suñu bind fanweer ak juróom-ñaar ci firib téere Laxdari ñu ñu tolloon ci dereetu wasin borom téere bi ginnaaw ba muy jàngale dereetu mbërëg ak lépp lu ci aju tey mu ngi ñëwee ñun tey ci deretu wasin ak ak ci aju deretu wasin dereet la boo xamante jigéen moom moo koy gis moom moo koy gis ginnaaw bu juree doom ba pare bu juree doom ba pare ci lay génn ci la koy gis mara banam tey daan ni faslun fi nifaasi wan nifaasu kal xaydi fi man'ihi wa aksaruhu ستون يوما فإذا انقطع الدم قبلها ولو في يوم الولادة اغتسلت وصلت فصل في النفاس والنفاس كالحيض في منعه وأكثره ستون يوما فإذا انقطع الدم قبلها ولو في يوم الولادة اغتسلت وصلت faslun aji tàqale wax la fi nifaasi ci deretu wasin mëdd bi daf lay leeral deretu wasin wan nifaas deretu wasin tel xayri comme deretu mbërëg rek fii manaahi ci tereem deretu wasin comme deretu mbërëg ci tereem li nga xamante ni moom lañ jàngoon ku am deretu mbërëg du dagan ci moom comme noonu tamit ku am deretu wasin du dagan ci moom lépp lu mbërëg tere rek xamal ni deretu wasin daf koy tere wa aksaruhu li gën a bëri ci diiru deretu wasin sittuuna yawman mooy juróom benn fukki fan de di diir mooy diir bi nga xamante ni moom la ndaw si di toog di gis deret bi te du julli di woor jul ah diir boobu noonu soixante jours lay doon li ci gën a bëri mën na koo gënoon li gën a néew na moom kenn xamu ko ndax mën na koo gis sax ci benn fan mu jeex mën na koo sax ñàkk gis ñàkk gis tamit dégg nga waaye bu ko gisee moom il moom lu mu yàgg-yàgg fan ah, juróom-benn fukki fan lay doon lu ko weesu nag deretu jorngeel lay doon su ëppee juróom-benn fukki fan rek xamal ne deretu jorngeel doon deretu jorngeel moom lay doon juróom-benn fukki fan yee moom lay toog bi julli di def dara waaye su ko weesoo nag moom deretu jorngeel li ñu gis li ñu gisaat deretu jorngeel lay doon soo moom deloon ku laab day julli woor ak yépp dégg ma dama ni faysan qataa su fekkee dafa dagg addamu deret qablaha lu njëkk juróom benn fukki fan walaw fii yawmi ba doon da bisim jur doon da bisim jur sax bis boobu noonu bis bi am doom bis boobu ci lay gis deret deret ji areet ci bis boobu noonu dem sangu dem julli laab na sangu day dem sangu dem julli dem fi nekkati di xaaraat la ne moo tax mu faysan qataa bu daggee addamu deret ji qablaha lu njëkk juróom benn fukki fan walaw fii yawmi ba doon da ci bis bi mu la sax irtasalat day sangu wa sollat mu julli fa ida aawadaha ddamu fa in kaana baynahuma xamsata ashara yowman fa aksara kaana thaani xayda wa ila dumma ila alawali wa kaana min tamaami nifaas fa ida aawadaha addamu فإن كان بينهما خمسة عشر يوما فأكثر كان الثاني حيضا وإذا دم إلى الأول وكان من تمام النفاس فإذا عاودها بدلسه الدم درج فإن day xool su fekkee tey ki am mbërëg tey balaa ñuy leeral nañ njëkk a leeral ni ki ah, ki am dëretu wasin moom deretam day dina daggate pensaay comme jàngee woon deret mbërëg ni muy daggatee soit bu loolu amee day wàññi fan yi nga xamante ni moom moom lay gis deret moom la wàññi ba mu mat benn fukki su ma def juróom benn fukki xam ne kon kon soobaa diiru diiru diiru was deret wasu na mën na lu ñëwaat rek deret juróom-ñeent lay doon kii nag léegi su fekkee tey moom dafa ñëw deret wasu na daa jur doom bi mu juree mu gis deret bi ñaari fan ñetti fan ñeenti fan deret ji daal di arrêté bu deret ji arrêté mu toogaat quelques jours deret ji daal di ñëwaat sooba deret boobu ñëwaat day xool diggante fi deret bi njëkk bi arrêté ak fi deret bi bi ñëwaat ñaata fan la bu xoolee seen diggante su fekkee seen diggante ñoom ñaari deret yi fi mu arrêté woon ak fi mu ñëwaatee mën na fukki fan ak juróom danaan ah deret bii ñëwaat kat deretu mbërëg la su fekkee nag matul fukk fan ak juróom su waa kon danaan deret bi ñëwaat day mottali deretu wasin ba jiitu woon dégg nga loolu noonu mul borom téye di leeral fii moo tax mu ne fa idaa wadaha bu dellusee addam deret ji day xool fa in kaana bu nekkee baynahuma seen diggante mooy fi deret ji arrêté ak fi beneen deret bi commencé xamsata achara yowman fukk juróom fan nekk na fa aktar wala ëpp ko juróom fan moo xam man na ñaar fukki fan sax subaa day xam ni kaana nekk na ak saa asaani deretu ñaareel bi xaydan di mbërëg da koy jàppee mbërëg bu bees bu soosu dégg wa illa su fekkee nag diggante ñaari dereet yi matul fukki fan ak juróom ba mu ko wàññee diggante ñaari dereet yi juróomi fan la juróom ñetti fan juróom ñeenti loolu la matul fan a juróom sooba dumma dañuy tafalee deret bu ñaareel bi ilal awwali ci deret bu njëkk bi xamante ni wakaana day nekk moom deret bu ñaareel bi min tamaamin nifaasi bokk ci luy mottali deret bu njëkk bi deret wasin bu njëkk bi moo tax man fa ida aawadaha bu dellusee ak damu deraj fa kaana bu nekkee baynahuma seen diggante ñoom ñaari deret yi xamsata achara yawman fukki fan juróom fa ak sa wala lu kaana nekk na ak saani deretu ñaareel bi xaydan dimba rek wo illaa su matul fukk fan ak juróom dumma dañ koy tofale ilal awwali si mu njëkk bi wa kaana mu min tamaamin nifaas bokk ci li mottali dereetu wasin kon ñu yem foofu ba beneen yoon incha allahu rabbi